alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man bucita rahmatan lil alamin sayidina wa xabibina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa saxbi wa radiya allahu taala an saaxibi alxatmi almuhammadi sayidina ahmad ibnu muhammad ibnu salim attijani alsharif alfatimiyi alxasani radiya allahu anhu wa an saa'iri xulafaaihi wa ahli mahabbatihi ila yawmi alqiyaama rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim subhaanaka laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka anta al-jawwaadu al-kariim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokki soppe yi mbokki wëllëre yi mbokki ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa amati nañ mbégte mu rëy ngir jàkkaarloo ak yéen ci silsila yi waxtaan yi nga xamante ni moom lañuy ñuy te lépp jëm ci yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi ak diine ji ngir séddoo jante ji jotaayu yiw bi nga xamante ni dañ koo boo dañ dañ koo jagleel alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu ñu tàmbalee sunu kàddu ci sant yàlla ci lépp rek waaye sax ci xaqiqa di ñaan yàlla sax mu santal ñu boppam ndax moom dong moo xam ni mu toll di laytaaye jotaay bi ak di ko parfumer ak di ko taarale ak di ko neexalee di ko ko nooyalee salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni euh, moom laay wax ne euh, fu mu fekk beton rek def ko coton waaw waaw ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam lépp rek moo ko nooyal moo woy lépp buñ mën koo jëriñoo yaakaar naa ci biir euh, firi bi ci jawharatul kamal expliqué nañ ko ci ba mu leer di yeesal bu baax sunu wëllëre ak sunu cofeel ak sunu jokk ci Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu mi nga xamante ni moom it fa tabaarakallahu ah jël na njabootam yëpp branché leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba lu ñu def rek jox ko bi lu ñu wax jox ko yonent bi di ko bëgg ko sopp di ko topp yàlla nañ ko yàlla fayal fayal ñun ñi nga xamante ni ñoo jokkalante buumu teraanga googu buumu leer googu ba ñu ñu jot ko incha allah war ko jox suñuy njaboot ñu koy jokkalante ba mu soob yàlla ku mel ni sunu maam Cheikh Alxaaji Omar al Fuuti radiallahu anhu yàlla yàlla yokk leeram ak tabaarakallahu ñu mel ni ñoom ñépp euh, fa tabaarakallahu alxaaji Muhammad Njigéen radiallahu taala anhu moom lañ bëgg a waxtaane waaye euh, dañuy wax ni wëliyu nit yàlla sooy waxtaan ci moom daanaka ñaari question rek nga mën a poser mooy lan la ak kan la benn bi nag mën nañ cee tontu ku nekk mën na ci tontu waaye bi ci des lu jafe la soo ne kan la kooku dangay seeti biographie am rek ak carte d'identité am seet ay wéyjuram waaw kay su ko su ko defee nga wax nii mooy diw fii la bokk fii la juddoo nangam nangam waaye nag lan la kooku mooy réponse bi nga xamante ni lu jafee tontu la ndax ñoom it wëli yu wëli yi euh, li tax ñu ñu yéeme. doy waar mooy idaafa tashrifiya googu ñu am ak yàlla parce que soo ne wëli yu ne allah aha waaw kay mbir ma day commencé doy waar te sax incha allah ci biir début waxtaan wi di ngeen ko dégg idaafa tashrifiya googu yàlla moo ko wax ci alquran ala inna awliya allah waaw ma nga mu nga mu mudaaf ilayhi mu mel ni loolu moom moo tax euh, dañoo dañoo doy waar parce que dañuy nekk nii ci biir nit ñi di lekk di naan di wax di def dikk ma ngokk nga xoolal leen seen jëmm nii fekk leneen lañu yow yaa ngi xool kan la gi rek te xooloo lan la gi waaw kon tabarakallahu dañuy jéem rek euh, barkeelu ci ndax tabaarakallaahu ñoom kenn mënu leen a jeexal kenn mënu leen a cerner dañ ciy jël rek la nga ca mën a mos nga mos ko su beneen jamono ñëwee yeneen tëbb am yeneen i xam-xam am ñeneen tamit taxawee ci neneen yàlla na yàlla feel ñu leen ñoom ñëpp soo xoolee ca kaw dangay gis ni euh, sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam turam wa rek ishaara la junj la turam wa yaati min baadi ismuhu ahmad te ahmad googu soo ko xoolee dëgg-dëgg ahmadu mooy maa ngi sant ahmadu mooy maa ngi sant kon yonent bi te jii su la neexoon ñu ne la waaw yonent bi nu mu tudd nga ne yonent bi moo ngi maa ngi sant kon yonent bi moom mooy mooy jaamu yàlla bi nga xamante ni moom la yàlla reconnaître moom la yàlla kontaan ci moom kontaan goo xamante ni kontaanu ko ci benn mbindeef euh, keroog bi ñu defee waxtaanu Isra wal Mi'raj ba noppi am na ci mbokk yi koo xamante ni daf ma woo laaj ma ne ma yaakaar naa sëñ Maxtaar la mu ne ma waaw léegi bu dee yonent bi moom dong mooy jaamu yàlla waaw ñun lan mooy suñu taxawaay ak ñeneen mbindeef yi lan mooy seen taxawaay ma ne ko sëñ Maxtaar doo indee say xarit ci sëriñ bi nuyoole ko ak sëriñ bi nuyoole leen ak sëriñ bi ah, kii sama xarit la diw la tudd kii sama xarit la diw la kii sama xarit la tudd fii la dëkk kii mooy papaam ba pare nga daal ne nga bi ba mu paree nga sëriñ bi waaye nag kii mooy sama xarit kon kooku xarit la ci biir xarit yi am na benn masi ya bu mu am boo xamante ni ñeneen ñi amuñu ko teewul ñeneen ñi nag di ay xarit yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam taxawaay boobu la am ci yàlla yàlla moom rek la amal affaire loolu lu jar a xam la waaw lu jar a xam la incha allah yàlla nañ ko yàlla xam loo soo xoolee ahmadu googu soo ko xoolaatee ci beneen wàll ahmadu day taxawee ci afaalu tafdil moom la ñuy wax euh, superlatif mooy ki dàq sant parce que ñii dañoo sant yàlla ci ay turam ñii ci ay meloom ñii ci ay jëfam yonent nag moo boole lépp jëmmam turam meloom jëfam yëpp mu boole ci sant yàlla kon santam moo gën a mat sant yëpp moo gën a baax sant yëpp moo gën a rafet sant yëpp moo tax soo xoolee alhamdu ga nekk ca faatiha alhamdu soo ko xoolee mi moo ca ginnaaw ci diggante xaaba ak deel ba soo dindee miim boobu la fay des mooy alxaddu alxaddu nag mooy frontière kon frontière yi nga xamante ni doomu aadama yi musuñu fa la ñu taxaw ñoom muy seen fin ci sant yàlla ci jaamu yàlla ci wéetal yàlla ci topp yàlla ci bëgg yàlla ci gëm yàlla ci ragal yàlla frontière nit ña fa la miimu Muhammad tàmbalee moom di dem <laughs> moo tax waa ji ko kayfa tarqa ruqiyaka al ambiyaau kayfa tarqa ñoom ñoom fa ñu yam yow fa nga kon kañ yow bokkoo ci course bi ñoom fañu yam fan ne jeex na ñoom fa nga yow fa nga alayhi wa waaye loolu dara li ko waral rek mooy euh, jege gi mu jege allahu jalla wa ala jege gi rek la jege ga moo tax soo bëggee jege yàlla rek jegeel yonent bi soo ko jegee rek ma ngoog te jege boobu moo gën sedd waxtaane woon naa ko ci biir euh, bi may firi jaw bi sallallahu alayhi wa mu mel ni yonent bii ma tudd mooy sang bi sallallahu alayhi wa ak yeneen yonent yi jiitu yépp ñoom ñépp seen mission mën nga ko résumer ci benn verbe verbe boobu mooy verbe rappeler waaye seen objectifu mili mission mën nga ko mën nga ko résumer ci benn euh, mot mooy wala benn verbe mooy le verbe adorer seen mission yépp mooy fàttali nit ñi ngir ñu fàttaliku dund gañ dundoon démb aha jaayante gën jaayante woon ak yàlla démb waaye su leen ko su leen ko fàttalee ba noppi ñu jaamu yàlla nag jaamu yàlla bañ ko bokkaale ci lenn bañ ko bokkaale ci kenn bokka bañ ko bokkaale ci fenn jaamoo ko comme ni ko yàlla jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umiru illa li ya'budu llaha muxlisiina waaw bi ñu nekk ca lycée ba am na bés ñuy waxtaan ci wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbuduun incha allah dinañ ci ñëw ndax kooku aaya boobu bokkoon na ci aaya yi alaaj Muhammad jigéen gënoon na fonk may wax loolu ñuy wax xamante ni boobu asamaan amul suuf amul yàlla bind jaami yi moom bind seen ruux yi bokk waaw ak ya fa xew yépp kooku mu ngi ci biir waxtaan yi kenn ci élèves yi ne ma mais lan mooy prouver loolu xam nga rek doo nekkee euh, boo di terminal yooyu dangay ngay commencé jàng tuuti filo waaw kay di commencé di def ay dissertation yu normal di am ay idée di ko défendre da ngay dem ba yaakaar ni rek tabarakallahu waaw ndeysaan mu ne waaw loolu lu koy prouver yaa ngi wax ne amoon nañ benn jotaay ak yàlla yàlla nañu alastu bi rabbikum ñu ne balaa waaw ma ne ko mbokk mi nga ma ne ko ah yow de wóor na la ni da ngaa judd waaw ma ne ko wóor na la tamit ne jóge woo ci asamaan si baa nga génne suuf si mu ne waaw ma ne ko wóor na tamit ne jaar nga ci sa biirum ndey mu ne ma waaw waaw ma ne ko waaw est-ce que fàttaliku nga bi nga nekkee sa biiru yaay est-ce que fàttaliku nga bi ngay juddu kuu yi nga daan jox sa yaay ci biiram yaa nga doon def ci biir ba yëpp yëpp yëpp di def ay wëlbatiku ci biir di étiré wu ma ne ko est-ce que fàttaliku nga ci benn action ba ngay judd fàttaliku nga ko ba ko ba nit ña di wootante téléphone di kontaan di wax ni am na lu judd am na ku ñëw am na gan ndax fàttaliku nga ko fàttaliku nga sa laaxu ngénte xew-xew yaag ñañ fa may ñañ fa jox xar yaag teraanga ya noonu la ko toppee di ko toppee ba fa tabarakallahu dafa mujj daal di def na gaa yi def rek <laughs> xaalu ndeysaan ma ne ko loolu rek la wala yu nag ñoog yonent yi ñoo bokk mission boobu mooy fexe ba nit ki bra mu ngokk branché waat ca jotaay boobee jaayante boobu ñu jaayante woon ak yàlla ñu fàttaliku ko dundaat ko te loolu doo koy dundaat di wéetal yàlla wala yonent yi loolu moo nekkoon seen mission suñ la branché loolu rek nga daal di nekk nit wala yi tamit duñ la branché loolu tamit nga nekk nit ci saa parce que di nga xam ne yow sa essence su existence sa réalité existence sa dëgg-dëgg mission ci kaw suuf mooy nga jaamu yàlla mooy nga wéetal yàlla mooy nga topp yàlla mooy nga nangul yàlla te loolu yaa ko defoon jaayanti ko démb yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen yal na yàlla fayal ñu leen ndax suñu leen fokkee fekkoon ci leneen tamit suñu yàlla gindiwul rek ñu topp lool alaaj Mouhamed xamante mii nag mii nag radiallahu taala anhu am na ay nawaaxi yu bari yoo xamante ni mën nañu euh, tontu ci euh, question yi nga xamante ni moom lañ posé mooy euh, fa mu juddoo ay waajuram ma diineem tariqaam ma ngoog tarbiyaam njàngam ba mu demee ba donnu papaam mooy juróom bu góor bu alaaji ahmad baro radiallahu anhu xilaafaam yàggaay ba ak la ci xew euh, la mu jëflante ak nit ñi la mu jëflanteeg jaamu yàlla yi nam daan doxlante ak gan yi nam daan doxlanteeg xale yi nam daan doxlanteeg jur gi mooy animaux diineem pratique diineem tabarakallahu yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni posé nañ ko te dinañ ci jéem a répondre su ko defee nag euh, fi nga xamante ni fa la ñu gën a jëm mooy euh, euh, côté yi nga xamante ni nit ñi dinañu mën a retrouver wu bu baax parce que léegi Sénégal ak àdduna bi ak monde musulman am na yu ci bëri dañ ko détérioré xamatuñ lu bari yu bëri dañ koy jaaxase dañ koy jaawatle y a de mirage waaye fu mu toll rek la waaja waxoon ne même dans la boue l'eau lu mu yàgg-yàgg lu mu jaxasoo jaxasoo dina am ñoo xamante ni yàlla dina leen génn ci loo bi ba tabaarakallaahu ñuy mën di gis dëgg di bëgg dëgg di dund dëgg di dox ci dëgg ba dee ci dëgg ba dajeeg dëgg te dëgg dëgg mooy yàlla kon ñu dem ci euh, ñi nga xamante ni ñoo ko meññ alxaaji Mouhamad Ndiéguène baayam moo ngi tudd alxaaji Ahmadou Baro Ndiéguène alxaaji ahmadu baro njigéen baayam moo ngi tudd maam muhammedun njigéen ñu gën koo min ci maam medun maam muhammedun njigéen maam muhammedun njigéen ma atta njigéen mooy baayam maam alxaaji ahmad baro njigéen mi jur alaaji muhammad njigéen maam Mouhamadou Ndiéguène bi ko jur moom maam alxaaji Ahmed Baro Ndiéguène daanaka histoire bi moo ngi tàmbalee foofu xam nga l'islam cinq cent soixante bi yonent bi juddu sallallahu alayhi ba mu demee ba am quarante ans ba def fukki at ak ñett ci madi makkatul mukarrama après ci la hégire bi am mooy hijra bi jóge makka dem madina bañ àggee foofu nag ci lañ commencé daté histoire bii ne mooy 622 am na yeneen yu gën a sori ci histoire u njëgëneen ba ca Moulay Souleymane ba ca Kawmar ba ca euh, Madinatul Munawwara ñoo ñu déggoon fa firru la fa firru la daw leen wuti yàlla daw leen woote ci yàlla daw leen liggéeyal yàlla am na ñoo xamante ni bañ ko déggee ca yonent bi sallallahu alayhi ci lañ jógee foofu dem kenn gisatu leen ñii jaar fii ñii jaar fee ñii jaar fa ba ñu toppee maam yi ñoo ngi jóge foofu ca gaa yooyu doon wër di tas lislaam waaye kooku beneen mbir la xam naa dina am jotaayu boppam incha allah waaye nañu tàmbalee ci maam Atta ak maam Madoun ndax maam Madoun mii radiyallahu anhu moom moo amoon cëru chance ak maqaama ak darajay dajeeg waliyu bu mag bi al cheikh alxaaji omarul fuuti radiyallahu taala anhu xam ngeen ni maam Cheikh Omar radiyallahu anhu ba mu demee Makka ba daje fa ak Seydi Mouhamadul Ghali radiyallahu anhu ca Kaaba ga ñu waxante la ñuy waxante cofeel dox seen diggante mu ànd ak moom ca Madinatul Munawwara ñetti at mu jëflanteeg moom la mu war a jëflanteeg moom ba jox ko la mu ko jox yépp mu jëlee fa ismulaayil adam jëlee fa jawahirul maani jële fa ndigal ci daawa mooy woote ci yoonu yàlla jële fa ndigal ci irshad mooy orienté ci yoonu yàlla jële fa ndigal ci jihaad jële fa xilaafa xilaafa xilaafa seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu incha allah duñ demee ci alaaj Mouhamed Jigéen ak tariqa Tijaan dinañ ci dinañ ci leeral yu bëri yoo xamante ni mbokk yi dañ ci juum ci lu bëri. gis nga bi mu dellusee ci voyage boobu nga xamante ni Cheikh Umar mi demoon ak Cheikh Umar mi ñëwaat bokkul ndax galon ya leer ya may ya xam-xam ya cër ya martaba ya daraja ya yam àndal fa tabarakallahu ba mu dellusee ci histoire ñëpp xam na ni dem na Fuuta waaye wër na tamit réew mi ci place ya dem nag bokk na ci benn bërëb bu ñuy wax kasaas K A 2 S A S Casas moo nekk à 7 kilomètres de Kaffrine maam Cheikh Omar dem na ba Casas googee ba mu demee ca Tabaga mu toog fa ñu yónnee ci maam Atta maam Atta mooy baayu maam Mouhamedou Ndiéguène mii bàyyi maam alaaji ahmad boro mii bàyyi maam alxaaji mouhamad njegéen boobu maam atta mag la ndax maam atta nee nañu dund na cent vingt deux ans maam madun nee nañ dund na cent dix sept ans maam alaaji ahmad boro dund na cent onze ans maam alaaji mouhamad njegéen dund na cent sept ans yàlla na yàlla may ñu seen fan yooyu maam atta mag la doom jafa nekkoon mooy maam Mouhamadou Ndiéguène moom la yebal maam Mouhamadou Ndiéguène dem yendu ak sunu maam al cheikh alxaaji Omarul Fuuti ba ñu yendoo waxtaan jëflante mu dem ba jox ko wér di fekk na lu jiitu loolu natt na ko seet na ko ci alquraanam xam-xamam léppam mu seet ko lépp baax mu jox ko wirdu tijaan def ko muqaddam ci tariqa bi def ko xalifa cheikh jël isbilaahil azam teg ci loxoom donc histoire bu gudd la moom it ndax tabagañ toogoon ba jii moo nga fa ca guy ga moo nga foofu ak famille pël bi nga xamante ni ñoo leen mayoon soow mi ñu añee keroog waa kër jéeri soow yooyu ba jii ñoo nga fa am na ca kenn ca ñoom jumaa ja nekk foofu ca kasaas moo koy jiite maam Mouhamadou Ndiéguène tàggoo ak maam Cheikh Omar ginnaaw ba ñu bokkee jëflante foofu ca ngoon mu dellu ca maam atta maam atta xool doom ji xam ni sama doom génnoon fii di dem ak sama doom ji dellu si waat bokkul Cheikh Omar sol na ko def na ci moom may na ko maam atta xam na ni doom ji am na lu nekk ca moom ñoom it ñu jokkalante ca kon maam Mouhamadou Ndiéguène boobu moo am teraanga ci dajeeg maam Cheikh El Hadj Omarul Fouti maam Cheikh El Hadj Mouhamadou Ndiéguène boobu mooy bàyyu maam El Hadj Ahmad Boro maam El Hadj Ahmad Boro nag mooy caatam maam El Hadj Ahmad Boro euh, baayam laata moo faatu maam Cheikh Omar waxoon na ko ne ko na nga dem sa baay nga toppatoo ko. waaye su faatoo ba am nangam ci ay at na nga ñëw nga dëkk si fii moo tax soo gisee baayam maam atta ñoo ngi ko denc ca beele ca wet ca kaw tuuti la maam Madun ma denc ca foofu ca kasaas ndigalu maam Cheikh Umar la ndax dafa am yu ci laxasu yu bari jàppal loolu maam Alaaji Ahmad Borom mi caatam ba mu demee ba nga xamante ni euh, jàng na alquran ba bind jàng fiq ca nag la daan dikkal góor yàlla ya dikkal ko mooy lan namm yàlla bëgg yàlla sopp yàlla bëgg àgg ci moom bëgg koo jege bëgg koo xam dëgg-dëgg xam ndax la fa maam Cheikh Umarul Fuuti yi bàyyi woon wàcc ko fa jumbu leer boobee ka ko donn mooy moom alxaaji ahmad baro ci la ma alxaaji ahmad baro jóge saalum gëmu juddoo woon ndax moom moo ngi judd noppalu ci 1936 dund na 111 ans ci la jug nag ah, wuti góor yàlla yi fa tabaarakallaahu di dox di dox am na dëkk yu bari yum jaar moom it incha allah waxtaanu boppam la ba àgg tëngéej tëng géej mooy actuel Rufisque ba mu ñëwee foofu mu laajte ba ñu tegtal ko benn nijaayam bu ñuy wax Cheikh Birane Cissé Cheikh Birane Cissé mii moo ko mottalil tarbiyaam moom it Euh, jox ko wirdu tijaan def ko muqaddam ci tariqa bi def ko xalifa cheikh Ahmed Tijaani waaye moom it lu doy moo am ci digganteem ak sëriñam boobu ndax Maam Alaaji Ahmad def na ñaar fukki at ci tëngéejam googu di wut yàlla sëriñam dafa kontaanoon ci moom gërëm koo gërëm a gërëm ndax maam Alaaji Muhammad Ndieguene radiyallahu anhu moom ngi nettali nañu soxna sëriñ bi dafa feebaroon feebar boo xamante ni daanaka ginaar rek lay jëfandikoo maam Alaaji Boro comme moom li muy nekk nekk taalibe yàlla dafa teel a feeñal ci moom dafa teel a tàppeel ci moom jantu ijaaba waaw wax ji nag gaa yi xam nañ li may wax jantu ijaaba la yàlla teel a fenkal ci làmmiñam balu mu ñaan mu nangu kooku dinañ ci indi ay firnde mag ñu bari nag ak dëkk yi tund yu nekk foofu yépp di ko ñaanloo yàlla moom it muy dem di liggéey di sonn luñ ko jox rek mu toppatoo ko fexe cee wut dund soxna si mat ñaar fukki at sëriñ bi bëgg ci moom kontaan ci moom ndax nangu gi mu nangu mokk gi mu mokk euh, tarbiya gam fa wane sëriñ bi ne ko man di dama ñaan yàlla ak ñaan te yàlla nangul na ma ko ñaan gi mooy damaa ñaan yàlla dem màkk yàlla nangul na ma ko dama koo ñaan tamit ne ko heure bu ma jàkkaarloog xabru yonent bi bu ma dellusi nañ ma denc foofu ca Baqiya mu ne ko ñaar yooyu yëpp ñaan naa ko yàlla te yàlla nangul na ma ko te mu ne ko yow mii Alaaji Ahmad Baro bëgg naa ci yow mbëkk goo xamante ni li ma bëgg ci yow man mënuma ko keneen mënu ko kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabe googu ak may googu ak leer googu man yonent bi rek laa gis ku mën loolu su ma sañoon lépp nga am ko ci àdduna comme noonu la demee nag te man maa ngi dem ñaan naa yàlla ba yàlla nangul na ma te waxtu aj bi jot na damay dem ñëwal ma boole la ak benn sutu yonent bi bu ñuy wax Chérif Sidi Mouhammad soo demee ca Tëngéej xabroo ma nga foofu rawdoo ma nga foofu ñoo ngi ko denc foofu te lii ma lay wax yëpp day am firnde ndax Chérif Sidi Mouhammad bi maam alaaji Ahmad Baro na ko doom mooy Serigne Sidi Njëgéen bii bàyyi sunu pap alxaaji duut saxiir Njëgéen ak rakam yu baax ya Chérif Sidi Mouhammad bii ma lay wax am na beneen doom bu ñuy wax Abdul Aziz Abdul Aziz boobu Chérif Abdoul Aziz boobu moom la alxaaji Ahmad Baro tuddee caatam bi nekk ca kër ga fi mu ne nii muy maam alxaaji Abdoul Aziz Ndiéguène pour wax la relation boobu mu boole kook Chérif ba ak mag ñu bari ñu fa nekkoon histoire bu gudd la moom it mu nekk fa ànd ak moom jokkalante ak moom jëflante ak moom nekk di di di ko liggéeyal di di ko di ko tarbiw ba shérif ba xëy bés woo ko ak ñam doon liggéeyal du ku nekk mu wax la ne la demal bërëb sàngam dal di woo Alaaji Ahmad Baro ne ko son maam Seyduna Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na nga dem jànqeen fa la sa leer sa biddéewu leer fa lay fàqee histoire bu gudd la dinañ ci def waxtaan spécial ndax am na yu bari yu fa xew ca tëngeej googee kon maam El Hadj Ahmed Baro am na masiya bu rëy moom it am na cër bu rëy ndax dox gi muy dox jug gi muy jóg. lim jànqeen mooy Thiès actuel Thiès fi mu ne nii ndigal la ci shérif bi waaye shérif bi moo ko jëlee ci yonent bi ndax shérif boobu ku doyoon waar la loo ko wax danaan la xaaral ma laaj sama maam am na yu bëri yu laxasu ci moom incha allah dinañ def waxtaan spécial ndax damaa wax ni ku dem jàngi ku bàyyi say mbokk dem jàngi ji en principe <laughs> da ngaa war a dellu say mbokk fi ngay gis mbokku deret ni mu amee solo waaye tamit mbokku xaqiqa nim mu ko ëppee doole ñun dañoo am mbokkoo ñu bokkook yonent bi te mbokkoo moo gën a wér lépp mooy mbokkuk xaqiqa gi mooy mbokkuk yàlla gi moo tax bi mbokk yi wootee mooy en principe ku jàng ba noppi da ngaa war a dellu ci say mbokk yonent bi woo maam El Hadj Ahmad Boro a El Hadj Ahmad Boro wuyu yonent bi bàyyi mbokk yi ndax xam na ni yàgg yàgg mbokk yi dina siwaat te lii mooy cër bi mooy daraja bi mooy mbir mi ndax am na mission boo xamante ni moom la ko teg ci loxoom ndax am na loo xamante ni naroon nañ ko fa Cees te ki nga xamante ni moom lañu ñu préparé spirituellement pour mu mën a ñëw ci loolu noonu mooy maam alxaaji ahmad borom moo tax ba mu ñëwee ci diggu Cees la dëkk parce que dafa war a nekk benn centrale boo xamante ni dafa war a contrôler la fa xew yépp waaye tamit dafa war a nekk benn centrale xamante ni dafa war a di alimenter ñépp ñi nga xamante ni ñoo ngi foofu wër Cees parce que Cees mooy jànqeen mag ñi jànqeen la ñuy wax dëkk bu doy waar la soo jàngee toute histoire di nga xam ni socialement sociologiquement politiquement culturellement religieusement amul dëkk bu gën a doy waar Thiès ci Sénégal amul moo tax même ci administration bi y a de ces postes de responsabilité yoo xamante ni suñ la ko bëggee jox dañ la yóbbu Thiès soo réussir Thiès ñu jox la ko soo fa échoué ñoo xam ne mënu ko yor parce que Thiès dafa doy waaye nag ba fa dara nekkul woon nga xamante ni lu dul ay pouvoir yu yu yu yu yu yu ñuul pouvoir yu yu lëndëm pouvoir yu guddi xam-xam yu doy waar kese moo fa nekkoon ak ay boromi doole yoo xamante ni jàpp nañ ni ñoom moom lépp ñoom lépp maam El Hadj Ahmad lañu yabal ci mission bu doy boobu. fa tabarakallahu moo tax ba mu ñëwee tamit moom it mu def ca lakko ko ca war yépp mooy njëkk ñëw Cees njëkk faa def jàkka. ñëw Cees njëkk faa lal malaanam wazifa ñëw Cees njëkk faa def xadaratul jumaa ñëw Cees gaa yëpp ñi gën a dëgër bopp maam Alaaji Ahmad Boro fekki leen ñii ñu fekk si ko mu jëflanteeg ñoom ba ñoom ñëpp ñu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di def révolution ci pratique religieuse ba amoon foofu ndax am na ñu fa nekkoon daan julli daan def ay seen yëf waaye nañ ko daan defee dañ ko daan defee nam leen neexee sunu maam alaaji Muhammad Ndiéguène radiallahu anhu moom ñu daan nettali ne maam alaaji Ahmad Boro ba mu ñëwee ban jël imaama gi teg loxoom góor ga fa nekkoon jël ko teg ko ci loxoom ñu joxalante ko ndax li taxoon loolu maam alaaji Ahmad Boro dafa nekkoon polyglotte déggoon na wolof déggoon na séeréer déggoon na pulaar déggoon na arab te Thiès xam ngeen ni ah sunu mbokki wolof yaa nga fa sunu mbokki pulaar yaa nga fa sunu mbokki séeréer yaa nga fa sunu mbokki wolof yaa nga fa kon kooku communication ak jokkalante ak ñoom ak joxe message yàlla bi moo ci gën a pare mag ña waxtaan bismillah teg ko ci loxoom waaye ñoom nan lañ daan julli su daan julli dañuy xëy suba takk seeni fas di way di fecc ba 11h midi ñu soog julli imam bi toog di leen xaar rek ba ñu def seen yooyu ñëw maam El Hadj Axma bor na leen ah man de ma ko def allah du 9 jotee lu mu teg dinaa julli. nee nañu gars daal ne ah Saalum Saalum bi day day wax waxi sëriñ rek waaye ñemul loolu ndax li ni fi àggee sama maam nee na ba waxtu jotee maama laa jax ma bëru ñëw daal di taxaw julli xutba dem ba ñu ñëwee fekk ñu fa picc kenn nekku fa sama maam nee na ba ca tabaska ba tabaski ba jotee nee na ñoom ñëpp huit heures fa la leen fekk kon gis nga révolution ba mu def diine ji ñu jëloon def ko aada def ko fawukaay ñoom ñu jël seen diine def ko na la neexee maama laaj Mahmoud moo ko dindi ci fulla ak ci fayda te boobu benn exemple rek la ca waaye des na yeneen yu bëree bëree bëri bëri incha allahu dinañ ci def waxtaan spécial. ci loolu la nekk 1885 nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba 1936 aha mu war a joxe nag yi fekk na ca 1890 nag. ci kër maam alaaji googee ci kër maam alaaji googee alaaji Mouhamad Ndiéguène gane na àdduna moo tax maam alaaji Ahmad Baro moo juddoo Saalum waaye alaaji moo Ndiéguène li gars yi di wax Thiès waa de souche la Thiès lu juddoo ndeysaan xam naa dañuy anticiper sax ne waxtaan spécial la moom it keroog ba mu wootee le 10 août 97 oo njaboot gi di waxtaan ak ñoom loolu leen wax mu leen fii laa juddoo mag ñi togg samay laaxi ngénte ñoo ngi jóge jaxaaw ak taaxi kaw gi waaye lu waaye xam na wax <laughs> ndeysaan yàlla nañ ko yàlla fayal incha allah dinañ ci ñëw di ñuy waxtaan ci héritage am parce que héritage am tabaarakallaah ragal ragal yàlla rek mooy héritage am kon cent 1890 maam alaaji Mouhamed Ndieguene gane na àdduna ci kër maam alaaji googee 1936 ñu wàcc maam alaaji Ahmad Baro dem na maam alaaji Mouhamed Ndieguene radiyallahu anhu daal di jël xilaafa gi te boobu moo ngi am daanaka ñeent fukki at ak juróom benn loolu junj la 46 ans mooy naissance u tariqa tijaniya ci atu Cheikh na Ahmed Tijani kooku ishaara kon kooku moom mooy wéy juróom bu góor alxaaji ahmad baro wëli bu mag boobu aarif boobu xutb boobu moo mooy wéy jur wu góoru alxaaji muhammadu njegen wax na la ni la gis nga eh, doxam ak cëram bi nga xamante ni tabaarakallaahu leer la goo xamante ni alaaj Mouhamed Ndieguène mi ko donn moo ngi ko jëlee ci baayam baayam jële ko ci Mamadun Mamadun jëlee ko ci maam Cheikh Umarul Fouti kon gis nga foofu cër bu rëy feeñ na fa ci islaam ak ci tariqa bi sëriñ Muniru mii xalifa bi tiijaan la baayam alaaji Mouhamed Ndieguène tiijaan la baayam Ahmad Baro Ndieguène tiijaan la ma Mamadou Njëgën baayu alaaji Ahmad Baro Njëgën tiijaan la maam Atta mi nga xamante ni moo jur alaaji mu alaaji maam Mouhamadou Njëgën tiijaan la yaakaar naa loolu bariwul cër bu rëy la te su ma ne la tiijaan rek mooy diine benn la ma ngoog koo tudd way juróom wu góor war ngaa tudd way juróom wu jigéen alxaaji Mouhamad Ndiéguène way juróom wu jigéen moo ngi tudd soxna Aminata Faye almubaaraka soxna Aminata Faye almubaaraka soxna Aminata Faye almubaaraka waaw kay soo bëggee xam nag histoire soxna Aminata Faye da dellu ginnaaw ci li ma la waxoon ne la maam alxaaji Ahmad Baro yàlla daf ko dafa teel Euh, fenkal dafa teel a feeñal jantug ijaaba ci làmmiñam ba nga xamante ni lu mu ñaan mu nangu moo tax fu mu mës a nekk tamit nit ñi dañuy ñëw ci moom rek lu aajo tartar su tàllale loxoom rek yàlla faj ko léegi nag mag ñooñu nga xamante ni ñoo ko ñoom la daan jëflanteel daf ci am benn jigéen bu baax bu yiw bu rafet boo xamante ni ne na na na na na na wa rafetee jëmm ja rafetee noonu la jikko ya rafetee noonu la xol ba rafetee moom la wax soxna aram jaw soxna aram jaw mii soxna aram jaw mii moom mooy wuy juru soxna Aminata Fay soxna aram jaw mooy wuy juru soxna Aminata Fay baa yaa ngi noté li may wax soxna aram jaw mooy wuy juru soxna Aminata Fay soxna aram jaw mii nag mook maam alxaaji ahmad baro ndeyam di soxna faatimata ndaw daanaka ñoo bokk benn histoire parce que waaw ma ngoog histoire day dem ak dellu si rek bul la rek buy tourner waaw léegi nañ dellu tuuti ci maam alaaji ahmad baro mi jur maam alaaji muhammad jigéen ak way juróom bu jigéen muy soxna faatimata ndaw soxna faatimata ndaw bëlëb ndukkumaan mooy way juróom aha keroog bi eh, jamono defee ñu war a song royaume ba ci wàllu xeex ci diggante buur siin ba fa nekkoon ak Maba Jaxu radiyallahu anhu eh, pratiquement ba daf leen bind lettre woo leen ci diine waxanteeg ñoom tabaarakallaahu ñu jokkalante affaire nguur ba lettre ba ñëwee ñu woo maam Mouhamedou Ndiéguène ndax boobu ma ba doole ji bari na lool wilaaya gi bari na xam-xam bi bari na te am na ndigal lu wér jële ko ci maam Cheikh Oumar Fouti euh, ba ñu woowee Mam Medoune Mam Medoune jël lettre ba bindaat ca ginnaaw yónneewaat ko mu jokkalanteeg moom ba ko Maba gisee daal di renoncer ci attaque bi mu waroon attaquer royaume ba kooku tamit histoire bu gudd la léegi buur bi woo ay conseillers moo tax entourage dafa am solo buur bi woo conseil yi conseil yi ñu waxtaan mu leen Serigne Mouhamadou Ndieguène mii de épargne ñu na ñu xeex bu metti bu waroon am ak ay bakkan yu bari yu fóoru tuuru ak lu kenn mënta expliquer ci xam-xamam ak façon ak jëflanteem waa léegi kii nan lañ koy war nan lañ ko mën a fayee man dama ko bëgg a fay dama ko bëgg a récompenser dama ko bëgg a fay gaa ku nekk wax lañ ko war a la ñu xalaat ñii ne nañ ko defal nangam ñii ne nañ ko defal nangam kenn ca conseiller daal ne ko yii yëpp baax na waaye li gën a am solo mooy nga fexe ba jël sa njaboot may ko su ko defee deret jaxasoo su deret jaxasoo jeex na parce que sëriñ si ñoom duñ toog fenn bu ndigalu yàlla jotee rek ñu jóg dem ci benn su boobaa du ko dara relier tewul ak ndukkumaan gi tamit tam dina ko relier ak ndukkumaan léegi nag buur bi woo njaboot gi doomam yu jigéen yépp daldi ne waaw sëriñ bii day laa bëggoon kenn ci sama njaboot yi ah ma may ko ko nee nañu ku ñu woo rek mu xool tabarakallahu sàkket yaag mu ngoog yëfi taalibe ya ba benn jigéen ci ñoom daldi jóg ne ko bàyyi man may leen ma sëriñ bi mooy soxna Faatimata Ndaw moo tax ah yàlla fay na ko ndax ki nga xamante ne moo donn leeru Cheikh googu moom moo ko jur mooy way mooy alxaaji Ahmad Baro ñam bokkaloon ñëpp tey jii kenn xamatu leen fàtte na ñëpp waaye moom turam dootul fay ba yawmal aha ñu dellu si tëngeej maam aram jaw moom it xam nga jigéen ñi dañuy détecter leer jigéen dañoo doy ci détecter leer ñoo gunóor yi ñoo xaw a yem leer du nekkee ay kilomètres dañ koy mën a détecter ñoo yenn animaux yi ak seen euh, puissance olfactive yi ñoo yam dañuy mën a détecter leer fu mu nekk maam maam Jaw gis na leer gi nekk ci jiw maam Alaaji Ahmad Baro te xam na ni kii ku jaxasoo ak moom dootoo tàggali ko ak yàlla histoire bu gudd la moom it comme la xewoon fee rek moo xew fii mu waxtaan ba waxtaan waxtaan ba soxna Aminta Fay mii daal ne ko yaay man waliyu bii nit yàlla bii bëgg naa jaamu yàlla ci moom ci lañ ko mayee maam alxaaji ahmad baro waaye moom it tabaarakallahu yàlla fay na ko am doom ju mel ni alaaj Mouhamed Ndiéguène rek doy na teraanga te na maam alaaj Ahmad Baro wéete woon ca ndeyam moom it alaaj Mouhamed Ndiéguène noonu la wéete woon ca ndeyam moom dong ak ay rakkam yu jigéen soxna Aminta Fay bi mook maam alaaj Ahmad Baro ñoo jugéendoo Tëngéej ñëw sanc si kër maam alaaj moom it muy jigéen ju doy waar moom moo ngi juddu 1852 faatu 1957 kon moom dund na téeméeri at ak juróomi at parce que wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi suuf su baax jiw wu baax mooy génne plante yu baax mu génne ay jur euh, euh, doom yu baax maam Aminta Fay mii di way juru maam laaj Mouhamad Ndiéguène jigéen ju yoon waar la te doo ko bëggee xam rek da ngay gis respect bi ko maam laaj Mouhamad Ndiéguène joxoon su génnante jàkka ja wasi wasifa si wasifa ba noppi ba ñëw bala muy def dara day dem nuyu ji ndeyam waaw sama ndey la ko daan wax ko defee mu ne ko mot sa ñu jokkalante seeni i kàddu wax moom it jigéen ju baax la ju doy waar. ndeysaan boroom cër la woon jigéen la joo xamante ni guddeem yépp daraan fanaane dinaa fi la boole ko ki jooy moom daal loola doon animé guddeem naa fi la jooy naa la jooy jégalu yàlla rek tuubal yàlla rek ñaan yàlla rek ndeysaan jigéen ju baax la woon coo xamante ni dimbali na ñam dëkkaloon ñëpp yaroon na ñëpp yoroon na ñëpp wallahi lam fa am ci turandoo ca kër mamalaaji kenn xamul lum mu toll sunu mbokk séeréer yi lam fa am ci turandoo ami fay yooyu ngay dégg yëpp moom la kër mamalaaji googu maam ami goo dégg moom la ami fay moom la tur yooyu yëpp moom la ña fa dëkkoon ñëpp ko tuddee doom ndax jàppale gam leen jàppale seen sëy dimbali leen ba seen i sëy yàquwul dimbali leen jàppale leen seen i jëkkër te yàlla defaloon ko ay ay ay ay may yàlla defaloon ko ijaaba moom it ba lu mu ñaan mu nangu jigéen ñi nga xamante ni dañoo euh, dañoo tëju yàlla di ko daan defal sutur su ñaanee tabaarakallaahu nga am doom jigéen ñi amoon ay feebar ci tabaarakallaahu ci wàllu ëmb loxoom bu tedd bi maam ami ja wax nañ ko bu su ko tegaan rek jeex na soo daan nekkee ci tabarakallahu wàllu matu nekk ci sa waxtu loxom bu tedd bi du ko tegaan sa biir moo ngoog ca kanamam nga koy defee tabarakallahu ndax la ko ci yàlla defaloon xale tamit yàlla defaloon ko ci cër bu rëy sa maam nee na ku mu mus uuf rek barkeel nga ku mu mus uuf tamit wér nga mu ne ñaata yoon la ñu indi nit koo xamante ni ay mbokkam ñoo ngay dem di gas yi bàmmeel yaakaar ni day faatu ñu indi ko ci soxna si balam fa jóge génn yi soxlaam moo taxoon ñëpp bëgg ko ndax ni mu fonke woon xale yi dimbali leen jàppale leen jàpp daara ja njaboot ga fa nekkoon xàmmewuloon doomam ak ku dul doomam def lu baax euh, euh, euh, ña nga xamante ni ñoom la bokk la maam la jaxoon boro mooy ay ay rakkam yu jigéen tabaarakallahu ñoom ñëpp mu def leen doom toppatoo leen dimbali leen jàppale leen ba noppi nag yàlla defaloon ko beneen masiya moom it beneen may mooy kashfu bi nga xamante ni moom la àndaloon kashfu bi maam aminta fay ku yàlla teel a defal kashfu la moo taxoon <laughs> moo taxoon doomam ji alaaj Mouhamed Ndiéguène daanaka kenn mënu ko woon dara ndax lu nit def yàlla woon ko ko day xëy suba rek ñëw ne moo taxit mu ne naa mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko nangam ak sangam ak nangam ak sangam moo saxiir mu ne ko naam mu ne ko bërëb sangam bul dem suñ demee ba boori 10 rek ñu dégg lu xew moo saxiir am na ko fi waa ñëw wax ko nangam def ko nangam waaw jigéen ju doyoon waar la. fa tabaarakallaahu bi maam alaaj Mouhamed Ndiéguène demee nag ah ñeme na ñoo wax digganteem ak alaaj Mouhamed Ndiéguène ndax kenn ñeme koon woon wax ci dundam ndax nit kenn du feeñal secret waaye su faatoo nag ba dem ba nga xamante ni tabaarakallaahu euh, lépp leer na lépp mat na mën nañoo feeñal ne ka nga xamante ni moo nekkoon ci ginnaaw yor yëf yëpp di ko dimbali di ko jàppale mooy ndeyam ju baax ja soxna Aminta Faye moo tax keroog demee mu métti woon loolu ci moom. Mhm. soxna Aminta Faye mii ku jàppale maam alaaji la parce que su ma la waxee ku jàppale maam alaaji la lii jàppale bi ci may gi ko yàlla may la waaye wuy jur dëgg-dëgg jàppale gi bi jàppale wuy euh, doomam mooy sëy-sëy bu rafet nangul sa jëkkër déggal sa jëkkër rafetal jëm ci sa jëkkër te dañuy wax ne ñett a ngi li ci ëpp duñ jariñu ci nit yàlla ñett ki ci njëkk mooy soxnaam parce que moom mooma nekk bis bu nekk day dem ba fàtte essence am fàtte la ca biir di xool jëmm ji ak ya nga xamante ni moo cay xew ki ci topp mooy doomam parce que da koy jàppee comme bàyyi ka ca topp mooy li ñuy wax ci ñun mbindeef euh, euh, euh, mbindaan wala bëkk néeg wala yu demee noonu wala chambellan ñooñu nee nañ li ci ëpp duñu jariñu ci nit yàlla waaye maam Aminta Fay dey règle bii de daf ko dindi ba mu set maam alaaj Ahmad maam alaaj Moodu Njëgeen tamit dafa dindi règle bi ba mu set parce que règle boo gis nee nañu am na exception maam Aminta Fay musta xoolee maam alaaj Ahmad Baro morom wallahi raam sukk daw jëfe ndigal bàyyi tere kese la la la nekkoon loolu sax dem na ba wàllu ko ay njabootam soo jàngee histoire sunu maam euh, euh, astu njëgeen mooy yaayu sunu baay alxaaji Cheikh Kanji soxna maam Cerno Kanji <laughs> jàngal histoire am dama laajte foofu di nga xam ci nangu topp ndigalu boroom kër maam Amin dafay def ko dundee dundee dundee dundee ba wàll ko ay njabootam ku ci xës ba dem jeex na toog rek wut yàlla jaamu yàlla ngir su ëllëgee nga am tabaarakallaahu lu mel ni alaaj Mouhamed Ndiéguène yal yàlla fayal ñu ko ndax moom it <laughs> kenn mënu koo fay maam amin dafay moo ñu indil alaaj Mouhamed Ndiéguène te alaaj Mouhamed Ndiéguène su ñëw loon fun jëm moo ñu ko indil yàlla mu ngi ko jaarale ca moom maam amin dafay tamit mérite bu maam alaaj Ahmad Baro am moom it am na bu bu tol noonu parce que góor gu baax ak jigéen ju baax ñooy indi lu baax Mame El Hadji Ahmed Boro baax na waliyu la aarif la borom maqaama la borom cër la borom daraja la waaye nag daje naag jigéen ju baax ju yiw joo xamante ni heure bu Mame El Hadji Ahmed Boro taxawee di naafi la moo ngi ca ginnaawam di naafi la suy moom moo ngay wérdu ca wetam su nekkee di toppatoo taalibe yi di leen jàngal alxuraan moom moo ngay lu taalibe yee lekk su moom alaaji ahmad baro nekkee di sang néew ya moo ngay sang taalibe ya feebar ca ca ca ca kër ga su moom alaaji ahmad baro nekkee di toppatu taalibe yi ngir ñuy lekk moom moo ngay togg di soq ngir taalibe yi ñoom it la ñuy lekk mais noon la noonu la jëflantewu nag moom alaaji ahmad baro nekk fa rek bëggul dara soxlawul dara wutul cakkaay wutul takkaay wutul or wutul yëre yu rafet dara moo ngir xool rek wala laaxiratu xayru mina luula wala laaxiratu xayru wa abqa ca loolu lañ nekkoon ñoom waaw kon soxna yi war nañoo bàyyi xel ku mel ni maam Aminta Faye war nañ ko bàyyi xel exemple la bu wér exemple bu sell te indi na fi ci àdduna loo xamante ne mooy mooy mooy mooy justificatif u coonom yam sonnoon ci dundam mooy justificatif ba mooy alaaj Muhammad Ndiéguène radiyallahu anhu waaw waaw kon yooyu ñu bàyyi ko xel yàlla euh, dimbali yal nañu yàlla suturaal ba ñu bañ a bokk ci ñi nga xamante ni duñu jariñu ci wëliyu yàlla bu ñu bokk ci jigéen ñi bañ a jariñu ci wëliyu yàlla bu ñu bokk ci góor ñi doom yi bañ jariñu ci wëliyu yàlla bu ñu bokk ci bëkk néeg wala ah, mangook yi jariñu ci wëliyu parce que jege jege dañuy wax ne al qurbu xijaabun gis nga jege kiiraay la wa min shiddati zuhuri al xafaau imaamul busayri radiallahu anhu jege raay la te wolof sax dañuy dañuy wax ne wolof wolof lu mu miin yàpp ko te du noonu de am lu nekk ci biir feeg yaa ngi koy gis xamal ni yaa nga ca yoon heure boo ko doo ko bàyyee gis rek xamal ni yàqu nga moo tax léeg-léeg am na am na ci ndongo yoo xamante ni bu dee amoo benn euh, njariñ bi ci sëriñ bi jarul ngay bari tànk ci moom dooy dem doxal fulla sooy wax waxal fulla soo paree nga dem parce que soo yàggeek moom rek gis mu defee fi nit te benn seconde benn tiers mën ngaa tuur li nga defoon lépp ci lu baax attention attention sinon foo toll deel yeesal deel yeesal sa taalibe waaw deel koy yeesal deel xool rek lu rafet deel xool lu baax ngo ñu bari loolu moo leen gaañ parce que dañuy dem ba yaakaar nii waaw dañuy dem sax ba woote ba ba yaakaar nii ñoo mën sëñ bi wala ñoo ko raw wala wala wala waaw kay fekk sëñ bi da ngay gis muy feebar di euh, sonn nag di am ay problème di la wax euh, dama am ay problème xaalis dama lijjantil fii dama lebal yooyu ngay dem di gis ba caag da ngay dem ba naan kii li ko nit ñi di toppee ndekete moom moom moo ñëpp a yem fekk leneen la leneen la <laughs> am na leneen lu laxasu ci ginnaaw loolu duñ la ko wax loolu duñ la ko wax nag ñoom ñëpp yal na yàlla fayal ñu leen soxna Aminta Faye moomu euh, euh, mooy wéyjuru alaaj Mouhamad Ndiéguène bu jigéen kon am na wéyjur bu baax bu góor waaye am na wéyjur bu baax bu jigéen yàlla nañ ko yàlla fay yàlla nañu yàlla boole ñi nga xamante ni tabaarakallahu dañ koy euh, bëgg sopp ko waaw tuddee ko ay doom tuddee ko ay maternité tuddee ko ay centre de santé tuddee ko ay rue tuddee ko ay entreprise tuddee ko ay ay ay ay crèche tuddee ko ay pédiatrie incha allah yal nañu ci yàlla boole barkeel quranul karim ndax waaw mérité na lu ëpp loolu wallahi alazim gars yi xam nañ ko jigéen ñi xam nañ ko wala yi xam nañ ko bu baax ndeysaan ñoom ñëpp noonu lañ mu a mel euh, maam maam maam euh, sunu maam euh, astu njegéen doomam ju baax ji <laughs> moom laal dum junju tabarakallahu sunu maam faat njegéen ndeysaan goog moom it ca ca ñooñu la sunu maam sukkay njëgën sukkay mu jur ñoom mère Penda Seck ñoom mère Faat Seck sunu maam Nafi am mbay Touré moo jur ñoom mère Faat Touré ñooñu sunu bàjjen yu baax yooyu sunu maam ummi moo jur sunu maam sunu papa Mody Ba ak ñooñu waaw sunu maam Nafi mii rek waaw moom it jigéen ju doy waar la <laughs> jigéen ju doy waar a ngoog Eh, jigéen jigéen ju day waar a ngoog maam na fi moo tax am na yu bëri ah, soo ko soo ko soo soo ko déggee it di ko wax tamit da ngay xam rek ne maam alaaj ahmad boro bokku ci maam alaaj muhammad Ndieguene bokk ci parce que am na yu bëri yu ñuy wax moom doomam yu jigéen ñi ñoo ko taxawoo ñoo ko ñoo ko mate martaba yooyu ak maqaama yooyu waaw wallahi ndeysaan waaw waaw yàlla seede loolu waaw maam maam na kenn kenn doo ko photo du jàpp ndax leer gi nekkoon ci moom soo ko photo du jàpp maam na fii doo ko photo du jàpp photo nañ ko ba tàyyi jéem nañ koo photo ba tàyyi waaye du jàpp mhm. su ma xeen suba teel ma ngi jéglu sax ci exemple bi waaye pour mu leer rek sama maam daan ma demal nga nuyul ma nafi seetal ma nu mu def ndax mu mujj dundam daanaka ci lal bi rek lay nekk su ma ñëwee nuyu ko maam waaye que sama maam moomu yónni nee na noo def moom lay seet nangam nangam mu ne ah waaye neel neel neel alaaj yi mu wax ci jinne yi ah ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp fii la ñuy nekk rek ci sama lal bi rek ah? fii ñoom ñëpp ku ci amewul doom fii rek doo am jàmm ah? ñoom solol nañ ma nangam ak kii di kii <laughs> ne ma tir daw su ma ñëwee wax sama maam sama maam ne ma ah, na fekki jinne man lu sama yoon ñëpp daal daamit suree nag ndeysaan te mu ngoog te loolu benn exemple la nii rek pour ñu bokk waxtaan ree rek waaye am na yeneen yu gën a yéeme ci doomam yu jigéen yi maam Alaaji Ahmad Baro waxuma la góor ñi de wax la waxuma la maam Abdoulaye Njëgeen de waxuma la waxuma la ko de wax mala kooku de waxuma la maam maam maam Sidi de waxuma la maam Ousseynou de waxuma la maam Ousmane Ndiéguène de waxuma la maam Assane de waxuma maam Cheikh Omar Ndiéguène de min tuddee Cheikh Omarul Fuuti de waxuma la maam Muniru njegeen min tuddee sëñ Muniru de ñooñu waxuma la ñooñu de ñooñu waxuma leen de jigéen ñi laa la wax wallahi am na martaba yu ñuy woote fii di ko tappal nit jigéenam yi ñoo ko yor ba noppi dem ca waañ wa di togg ak soq ak liggéey waaw am na ci ñoo xamante ne lan daan def ci li mi salaatul fatihi ak jawharatul kamal kenn daf koo xam waaye yaru rek teey rek nekk taalibi rek comme na ko góor ñi defee woon waaw maama la joxoon bor lu mu jur waliyu loolu yàlla def na ko yàlla yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp yàlla yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp waaw bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ngoog kon soxna yi loolu dafa jar bàyyi xel parce que soo gisee ma insisté ci ci soxna yi c'est parce que jamono bii ñu toll toujours dañuy wax crise des valeurs crise des repères <laughs> loolu lu am la xale yi kenn xamatul fu ñu jëm yi nga xamante ni moom la ñuy gis ñu wan leen ko ci télé bi wan leen ko ci internet wan leen ko ci àdduna bi mais ñooñu duñu exemple ñooñu duñu exemple te nit ñi dañoo war a yeewu xamuñu ne loolu yëpp ay mise en scène la yooyu yëpp ay film la yooyu yëpp ay calcul la daara du ci dëgg lépp dañ koo calculer programmer ko teg ko pour nax nit ñi nit ñi yaar ni lii ay dëgg la fekk dara wéru ci dara du ci dëgg ñooñu nooñu noonu mel di briller ci ci écran bi meluñu noonu seen kanam yi ni mu mel melu noonu seen bët yi ni mu mel mel seen xef yi loolu yëpp lépp lu ci nekk dañ koo poosé dara du ci dëgg la def tamit du dëgg ci ñoom seen ñii leen di produire ñoo leen di wax ne leen futteeku leen ñoo leen di wax defee nii sëggal kiyal mais loolu du dëgg ci ñoom meluñu noonu am na ci ñu soo leen fekkee seen kër duñu siggi te du demee ci biir ci kaw podium bi toj ko nit ñi yuuxu yaakaar ni ñoo ñoo yées ci àdduna su ko defee nag léegi xale bi nga xamante ni xamul amul référence bu mel ni soxna Aminta Faye mu baax mi day yaakaar ni li mu gis dëgg la déedéet du noonu ñi ñi wan ñëpp baaxuñu ñoom dañoo war a wëlbatiku topp jigéen ñu baax ña ñoom Maryama radiyallahu anha alayha salaam moo ngoog euh, euh, ñoom Asiya ñoom Khadija radiyallahu anha ñoom euh, Aïcha radiyallahu anha mais ñooñu la ñoom Fatimatu bintu Asadin ñoom umu salamata ah ñoom xafsa ñoom umu umu aymana mais ñii mais ñii ñooy exemple ñoom aïcha yaayu cheikh na ahmad tijani ñoom adama yayu maam cheikh umarul fuuti ñoom fatimata ndaw ak ñi mel ni ñoom ci kaw suuf moom amin dafay mi nga xamante ni moom lay moom lay nii nit ku ci nekk ruq ba nga nekk koñ ba nga nekk dëkk ba nga nekk am na ku jigéen ku fa yàlla baaxal yow kook nga war a def sa royuwaay mais du ñi nga xamante ni ñoom ñëpp waaw xo xool waaw gis nga li wane ñoo ngi nii ci weeru tedd wi xoolal ñoom ñëpp jël nañ retraite loolu may wane li ñu def baaxul émission bu ñu arrêté ndax koor gi rek xamal ni baaxul baaxul ku ñu jox retraite euh, nu mu tuddati congé ci koor gi xamal ni li ngay def baaxul. dañ lay def pour meubler la dañ lay utiliser pour am ay recette am publicité yu baax yow comprendre na loolu xam nga ni soo baaxoon duñ la dindi di indi yeneen i nit teg leen sa place li ngay def du baaxoon duñ ko dindi indi changé ko une beneen émission lu tax loolu du noonu du noonu dañ yi nax bu ñu nangu loolu xale yu jigéen ñi wëlbatiku leen yeewu leen xam leen li xew jël leen ay exemple nit ñu baax jël leen exemple jigéen ñu yiw ñu baax ñii nga xamante ni seen tur dootul fay fu nu leen tuddee ñii ñi fi tasu xam ngeen ñi may tudd ñi may ñi may ñi may ñëpp jël leen leen exemple topp leen leen roy leen leen muuru leen yiw leen denc leen seen cër yi denc leen seen kaddu yi denc leen seen bët yi denc leen seen bopp dama yàgg wax mbokk taalibe yi ne leen jigéen benn pistolet la bu am benn bal yàgg naa ko wax suma soxna yi yàgg naa ko wax soppe yi yàgg naa ko wax suñu sœurs yi ak suñu cousines yi ma leen jigéen benn fe fetal la am bu am benn bal benn fetal bu am benn bal pistolet bu am benn bal nag te nga dajeeg noonu boo xamante ni su la jekkoo rey la fexe ba bu ko dóor sax à distance déedéet li tubaab di wax à bout portant nga war a dóoree sa bal pour bañ koo rate jigéen benn bal la léegi duñ bëggee sunu àdduna bi yëpp ñu jël ko caaxaane ko euh, topp plage yi topp soirée dansante yi sopp topp foy mais da ngay xëy perte da xëy ñàkk parce que àdduna du jeex yaay jeex sa yaram mooy jeex feet yi du jeex pom yi du jeex yow yaa war yeewu xam sa bopp téye sa bopp fonk sa bopp xàmmee góor ñi góor ñi xàmmee la xàmmee góor ñi góor ñi nga xàmmee leen góor ñi tamit yow nan la xàmmee parce que am na noo xamante ni soo ko melee kenn ñemewulaa kobos ci yoon benn soxna bu baax daf wax ne ma man kat nanga ma ne ko yaa ko def la nga sol la dégg gisoo léegi léegi ca Amérique am na léegi sax pays yu bari yu ko ñoo am na benn science waxtaan woon naa ko ca conférence këri kaw ba benn science bu bees tàq bu am moom la ñuy wax la victimologie la victimologie mooy la science qui étudie la place de la victime dans l'infraction ci crime bi wala délit bi wala semi délit bi toujours léegi dañ naan ah kii de rey nañ ko kii de violé nañ ko kii de gaañ nañ ko waaye moom lan la ca def moo tax léegi suñu la violé am na ci état yoo xamante ni balañ bala ñuy tëj ki nga ki la ki la yow mi yow mi nga xamante ni yow lañu violé dañuy xool loo soloon dañuy xool fa nga doon fréquenté dañuy xool say appel téléphonique yooyu yëpp dañ koy xool su ko defee bu dee nit ki dañ ko waroon tëj dix ans ñu tëj ko deux ans parce que yow di euh, quatre vingt quatre vingt pour cent wu euh, euh, crime bi yaa ko def <laughs> loolu dafa am so dafa am solo kon soxna yi nañ dellu ginnaaw bàyyi xel adduna bi amul solo wallahi alazim adduna amul solo jaamu yàlla góorgóorlu yeewu te surtout yeewu xam sa intérêt sa intérêt nekkul ci tabaarkalaaw ñu lay tagg naan yaa ko yorok yaa jekk ak yaa yooyu yëpp ci biir bàmmeel la jëm da ngay xëy rek ñu suur la zéro toog rek ñu naan ba mu cee toll yooyu amul solo fexe leen mel ni mag ñu baax ñi fexe mel ni mag ñu baax ñi góor ñi tamit nañ góorgóorlu jéem a mel ni Maam Alaaji Ahmad Borom yi hmm? nañ ci góorgóorlu jéem jéem leen mag ñi nan leen jéem a roy mu gën li ñuy def nii toujours tamit damay gis dañuy attaque jigéen ñi baaxatuñu jigéen ñi dañoo yàqu jigéen ñi nangam ji mais jigéen fu mu yàqu góor a ko yàq te góor tamit day yàqu de <laughs> góor day yàqu tamit yàlla moo dox moo jox doole jigéen ju mu xamul lu koy exploiter rek parce que léppam yàlla def cee def ay sens doole yi cëram yi yàlla daf ko multiplier jigéen ñi loolu nañu xam ba nga xamante ni tey jii soo gisee yeel da nga gis yeel gis yeel mais yeel bii di def lii yeel bi mënta def lii am na ñoo xamante ni seen regard rek mën na la gaañ am ñoo xamante ni seen nii rek mën na laa rek loolu doole yàlla la jigéen gi yàlla ko jox loolu pour lan pour mu mën a téye jëkkëram du pour mu charmer wala mu séduire wala mu toj dëkk bi wala ñuy waxtaan naan diw mu nangam billaahi du pour loolu yàlla moo ko ko jox ngir mu mën a ànd ak jëkkëram jaamu yàlla ba jëkkëram nekk sutur moom moom mu nekk ci sutura ci jëkkëram ba jëkkëram du dem di taxawaalu ji di mooy yàlla moom it mu bañ a dem mooy ji yàlla jigéen ñi xamuñu loolu ñoo ngi leen di nax rek di leen tabaarakallaahu te léegi war nañoo yeewu war nañoo yeewu léegi xoolal àdduna bi fi mu toll foo nekk ñu ngi lay filmer dan lay woo sax ci benn affaire naan la dañuy daje rek pour defar benn mbaxal wala yu demee naan fekk yoo ñoo ngi wut ay caméra fixé ko ci fépp yow nag ngay défulé wu di fecc di summeeku wane say cër fekk filmé nan la da ngay suba benn fan ñaar weer rek ñu sànni ko ci internet àdduna bi yëpp jot ko waa léegi léegi yow léegi looy wax say doom looy wax say doom looy wax say sët ëllëg sa sët bi war a nekk président de la république loo koy wax sa sët bi war a nekk imaamu jàkka ji loo koy wax loo wax sa jëkkër looy wax sa jëkkër sa jëkkër ju baax ji nga xamante ni daf laa fonk yaakaar ne yaa gën ci àdduna te fekk yow toj ko àdduna bi say say say film moo ngi ci internet ñoo ngi koy jokkalante ñoo ngi koy jaay loo loo leen di wax hmm? yow bu leen nangu loolu bu leen nangu ñu def leen objet di leen foye di leen foye léegi façon bu nekk génne nañ ko ah, kon seen royuwaay ngi nii jox naa leen tey benn royuwaay bu ñuy wax soxna Aminta Faye borom muraay gu jekk ga borom kersa ga borom jaamu yàlla ga naafila ga sikkar ga fanaanee jooy rek di jéggul yàlla tuubal yàlla bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom jëf yu baax yi borom réewlu jigéen ña ma ngoog ah sama maam Ami Diop moom ko wax mu ne maam yi dafay loxoom boobu ku mu sa tegu sa biir rek jeex na. loolu ragal yàllaa koy maye de ragal yàllaa koy maye moom sax dem na ba doon loolu laaj naa ko bis ma ne ko maam ndax dafa am secret boo yor mu ne ma déedéet sa barke maam Ami dafay la. billaahi mu ne ma bismillah rek du ma tegee rek jeex na def na ko foofu ba tey ah loolu moo am solo mbokk yi kon loolu ñu bàyyi ko xel ah eh, eh, mënoon nañoo def directement ci alaaj Mouhamed Ndieguene waaye pour wax leen ne leen nit ku baax xëyul rek baax am na ay asbaab ay ay ay ay ay mbir déggoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko imaamul Busayri radiyallahu anhu wax alifa nuska wal ibadata wal xalwata kañ mu ne tiflan wa hakaza nujabaa'u mu ne wa hakaza an nujabaa'u ñi nar a baax ñépp yàlla da leen di préparer démb tey soog a ñëw waxtaane naa ko ci israel miraaj mhm. da leen préparé démb yonent bi gis nga fa yàlla jaar ak moom ca leeram nga spirituellement mu préparé ko defar ruuxam gi ba mu gën ruux yëpp gën a kawi ruux yëpp léegi nag muraa di commencé ca maam aadama yàlla di commencé di defar maam aadama di defar di defar ba àgg ci siis alayhi di defar di defar di defar di defar ba ca àddunaan soo soo yéegaatee ca kaw da fay fekk am na benn waa benn benn yonent bu ñuy wax Ismaïl ca defar ga la bokk am na benn yonent bu ñuy wax Ibrahim ca defar ga la bokk mais c'est ça mu wàcc ba ci Abdul Abdul Muttalib ba ca ba ca ba ca bàyyam bu tedd ba di Abdullahi mu defaral ko yaayam waxuma la sax papaam ak yaayam mais banu Hashim sax yonent bi daf leen préparé defar leen préparé Quraysh ci boppam fexe ba maamam yi kenn du leen yëpp kenn du leen xas maamam yëpp ay sang lañu maamam yëpp ay ay ñu jiitu lañu woon comme ni ko imaam Alaaji Ahmad Baro di ñoom ñëpp saada ak kaada lañu ay sang lañu ay jiit lañu ci lu baax ci lu rafet ci lu yiw ci lu yàlla gërëm te ñoom ñëpp ay wéetalkatu yàlla lañu woon waaw ba mu paree mu ñëwaat ngir nit ñi bañ a réer li ko waroon wër yëpp yàlla dindi ko pour wéet ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam defaraat ko beneen defar ba mu am ñeent fukki at mu feeñal ca moom la la mu bëgg a feeñal ca moom nekk mu nekk ay aynu rahmati rabbaniya di buntu yërmande yàlla di jëmm yërmande yàlla mu ngoog ba tey jii sunne Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko fonk ko sopp ko dañ ko defaral lépp maam alaaj Muhammad ndigim mi tamit dañ koo waajalal léppam waajalal ko ay wéyjur yu baax waajalal ko bii abu baax mooy atmosphère environnement bu baax mooy alquran ji jib bis bu nekk ci foofu la la juddoo jib jib bis bu nekk tuub yi dugg ci diine jël wirdi yi mangoog jàng euh, wazifa ci bii a ah, nuuraaniya boobu ci la juddoo environnement spirituel boobu ci la juddoo mangoog kon alaaj Muhammad a ngoog anhu ak way juróom yu baax ya yàlla na yàlla fayal ñu leen 1890 nag mu ñëw àdduna 1890 1990 mu àggal liggéeyam kon dund na 107 ans waaye 107 ans yëpp nag daf ko def ci yàlla damay wax ne dafa am ci jaam yi ñoo xamante ni euh, léeg-léeg dinañ koy defal élèves yi tëbal classe lañ koy wax ci ñun da ngay benn élève boo xam c lay def mais prof bi xam na ni euh, enseignant bi wala metre bi xam na ni moom sax élève bee ko dàq jàng léegi nu muy def dañ koy jëlee C2 yóbbu ko CM2 wala CM1 wala mu ñëw ba lycée au lieu muy def première mu def seconde rek def terminale léeg-léeg mën nañoo de sax candidat candidature am na ci ñoo xamante ni ci nit ñi yàlla moo leen defal loolu da leen a tëbal classe cest à dañuy judd rek daal di nekk mukallaf bokk na ci ñooñu nag benn waay bu ñuy wax alaaj Muhammad Ñaŋ radiyallahu taala anhu xaaj Muhammad ba mu juddoo ci bii anuraaniya bi ci atmosphère bi ci environnement spirituel bi Baye Malaaj Ahmad Baro moo ko dalalal alquran moo ko dalalal alquran mu jàngal ko balam ca war a xam yépp mu xam ko waaye ba mu demee ba ca biir maam Alaaji Ahmad Boro xam na ne am na loo xamante ni kenn du ko xamee sa kër baay génn dafa am solo bouger dafa am solo yëngatu dafa am solo parce que soo génnee di nga gis loo gisul woon xam loo xamul woon dajeeg ñoo dajalul woon gis yeneen culture gis yeneen i xam-xam tukki dafa am njariñ te tamit di dina tax la nga bàyyi ginnaaw tamit nga xam valeur am bu dee lu baax la dina tax tamit la nga bàyyi eh, ginnaaw nga xam doye dem bu dee lu bon la waaye nag na fekk nga pare Maam Raaj Ahmad Boro ci la jëlee Maam Raaj Mouhamad Ndiéguène ci basage am yóbbu ko cax gis nga coïncidence yi am kenn xamul lu mu doon Maam Alaaji Ahmad Baro ki ko initié ci tarixa bi mooy Cheikh Birane Cissé Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène ki ko mottalil alquraanam ak tarbiyaam comme bàyyam Alaaji Ahmad Baro moo ngi tudd Cheikh Birane Ñang alxaaji Birane Ñang moo nga fële ca cax cax moo ngi ca watu ndulo ak loomeen fa nekk waaye nag soo xoolee egsi ci gafa alaaj Mouhamed Ndieguene egsi ak responsabilité yéen ko fa jox ca ba mu egsee nga xam ni kii dafa am leneen lu mu doon wut si waaye du njàng ndax ba mu ñëwee ca guddi ba xëyee lañ jël daara ja teg ca loxoom ba mu ñëwee ci guddi ba mu xëyee lañ jël daara ja teg ca loxoom mu nekk fa nag nekk fa moom it ba sëriñam ba gërëm ko dëggi dëggi gërëm lu nekk nag xew na fa ndeysaan <laughs> lu nekk xew na fa xam na sax genn góor baax gu fa nekkoon yàlla wan ko martaba maam alaaji Muhammad Jigéen góor ga waliyu la woon moom it lu nekk la ko yàlla xamaloon waaye yàlla wan ko martabam alaaji Muhammad Jigéen ak ni mu nekkee jëmmi yërmande yàlla doon nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ci dugg ci waxtaan wi góor ga woo ay njabootam daal ne ah man kat diw mooy sama sëriñ waaye nag suma faatoo am na ku yéen koo leen di koo leen di def déli di wax ne ca daara ja nekk ñu koy alaaj Muhammad Ndiéguène man ñeema maa wax loolu martabaam ci yàlla musuma koo gis su ma faatoo na ma jullee bu kenn xool aajam de bu kenn xool lam nag ci daara ja de su ma faatu na ma julle waaye gis nga keroog histoire boobu moom it histoire bu daw yaram la keroog bi nga xamante ni góor ga daanu na ndeysaan ñëpp ñëw tund wa yëpp yegg nag ah dem leen jëli kañ wax lisaan <laughs> fekk na fekk na radiallahu anhu maam laaj Muhammad radiallahu anhu ndeysaan watu watu bu set bu bes taq ndeysaan neeñu ndombay baat yaa ngay tegalante ndeysaan soo ko gisaan nii ci photo mi sax gis nga ko yéen yéen na mu sëqee bëtee na mu rafetee waaw ca suufu bëtee nag nga gis waaw kay siimaahum fi wujuhihim googu yàlla di junju waaw seen nag yi bët ya ca suuf la fay nekk te dara warulu ko lu ñàkk nelaw guddi ak sax di jooy ngir yàlla mooy tax ba seen bët ya gis nga la fay nekk xool bëtu laaj Muhammad Ndiéguène ca photoom ya xool ko lexam yu yooyu nga gis formam boobu forme bu rafetam boobu ndeysaan nee nañu mu mu jóg rek solu waaw takk kaalam nga comme ni mu ko daan defee rek waaye moo tax euh, tabaarakallaahu yal nañu yàlla suturaal àdduna ak àllaaxira waaw yal nañu yàlla suturaal ndeysaan nee nañ keroog bi alaaj Muhammad ne tëll <laughs> nee nañu ñi ñi jàngoon ñi jàngoon chamail euh, muhammadiya wala mawahib laduniya jàng téere yi nga xamante ni dañ ciy waxtaana yonent bi définir ko ma taaram baag na mu meloon ak yooyu yu de noonu wala ñu jàng description Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ña ko jàngoon te fekkul ñu jàkkaarloog yonent bi keroog bi ñu gisee Maam Laaj Mouhamed Ndieguène dañoo daanu yum ñëpp këpp lañ def daanu jël ñi naan ndax mooy yonent ñi naan ndax mooy cheikh <laughs> ndax taar ba ak rafetaay ba fekkul du dara ndoon gam leen doon la rek démb soog a ñëw ndeysaan mu daal di dem rek taxaw def la ko war jébbal ko yàlla daal di wàññeeku dellu ca daara ja yàlla nañ ko yàlla fayal mu dellu ci loxo baayam baayam tabaarakallaahu moom it fu mu ko war a dugal rek mu dugal ko fa lu mu war a xam rek mu xamal ko ko ba bés nag ba bés nag xam nga kër mamalaaji googu wàccuwaay waa kër Cheikh Omarul Fouti la seen wàccuwaay la xam nga léeg-léeg nga gis nit duy tukki am na kër goo xamante ni bu dee tukki bu sori la day wàcc foofu noppalu fa am ay fan wala weer sax soo a dellu àggale yoonam kër Maam Alaaji nag wàccuwaay waa kër Cheikh Omar la muy góor ñi ak jigéen ñi dinaa jox exemple yu wóor ndax lool doo ko xamul doo mën a xam alaaj Mouhamed Ndiéguène ak tariqa Tijaan parce que fi ne nii duggal naa la ci diineem ak njàngam ak tarbiyaam waaye ñoo ngi dugg ci beneen buntu mooy alaaj Mouhamad Ndiéguène ak tarixatu tijaaniya xam nga judduwaale na tarixam dereetam maam alaaj Amat Boro tijaan la ba maam Madoun baayam tijaan la maam Atta tijaan la ñett moom tijaan la kon deret ja tijaan la dafa judd ci tariqa tijaan yaayam tijaan la papam tijaan la maamam tijaan la beneen maamam tijaan la loolu cër la de cër la de jara bàyyi xel maam Cheikh Umar doomam yi njabootam yi dañ daan wàcc ca kër ga am na ci benn doomam bu jigéen keroog bi mu wàccee ca kër ga ñu koy teral di ko toppatoo aha la ko kenn ci njaboot gi di sottil ndox muy jàpp muy jàpp ñoom sunuy sang lañ day sànn kooku am na cër ki ko doon sottil ndeysaan ñu koy sottil muy jàpp mu seen sunu maam bi ñuy wax yaay saar maam alaaji Mouhamed Ndiéguène yaay saar la ko daan wooyee mooy yaayu maam Cheikh Omar Ndiéguène <coughs> bi jur sunu pap as baro cheikhu bi papay yoro Ndiéguène dégg nga gis nga pour mu leer pap Amet ñooñu mooy seen papa Amadou Yor ok Binta Kayaar Njëgën ak ñooñu ñu baax ñooñu mooy seen wéyjur góor maam Cheikh Omar yaay saar yaay saar moom romb soxna si doomu Cheikh Omar bu jigéen bi daal di ne Maam Alaaji Ahmad Baro sa soxna sii di dem dey a laxasu laxasu nag yéen xale yi xamoo leen ko tabaarakallah mooy jigéen la waaye góor la sama maam Cheikh Omar danga sama baay Cheikh Omar nee na nga tuddee ko ko mooy maam Cheikh moom loolu tamit cër bu rëy la Cerno Muntaga Paaha Paaha Cheikh Omarul Fuutiyu daana def ca kër gi lu mat ñetti weer keroog bi maam aj Mouhamed Ndieguène di faatu Cerno Makki ma ngoog fa la nekkoon ca kër usmaan Ousmane Cerno Haadi nekkoon ca kër suñu bàyyi alxaaji Xuseyn keroog bi alaaji Mouhamed Ndiéguène daanoo ci 14 août 1997 Cerno Makki moo jox ndigal rakkam Cerno Mouhamadul Haadi Cerno Mouhamadul Haadi moo jiite moo jullee alaaji Mouhamed Ndiéguène loolu noté ko bu baax Cerno Haadi Taal Haadi munta muntaqa Taaha Taaha Cheikhu Omarul Fuuti noteel bu baax Cerno Haadi Taal haadi muntaqa taha taha Cheikh Umar kooku moo jullee alaaj Mouhamad Ndiéguène ci teewaayu magam di Cheikh Mouhamadul Makki muntaqa taha taha Cheikh Umar waaw seen bàyyi mooy waliyu bu mag ba arif billah bu mag ba nga xamante ni denc nañ ko vingt huit ans Dakar génnee ko fa sang ko saat ko denc ko ca Louga ah, moom la mooy seen wéyjur kon foofu këru Cheikh Umarul Fouti la foofu këru Cheikh Umarul Fouti la foofu këru Cheikh Umarul Fouti la alhamdulilahi rabbil alamin ci loolu léegi nag bokk na ci njabootu Cheikh Umar yi njëkk ñëw foofu ci njëgëneen ku ñuy wax Murtada Murtada M O U R T D A Murtada Cheikh Umar Murtada boobu bi muy dem Makkatul Mukarrama di aji dafa ñëw Euh, ca kër ga ba mu fa ñëwee maam Alaaji Ahmad Baro dal di gis moom it maqaama bi nekk ci moom ak martaba bi ak jege gi mu jege baayam ak cër yi ko yàlla defal mu daal di wax maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène ne ko kii bu mu la rëcc gis nga mag ñi ni ñu baaxee maj Ahmad Baro muqaddam la xalifa la tarixa bi waaye gis nga doomam ji nee na ko demal ci doomu Cheikh Omar mu jox la wérd ndeysaan waaye gis nga rëccuwu ko ndax gis nga soo maam nee na keroog bi ma joxe wérdu wi ma jox ko addiya aw fas ak xaalisu ngurdu ngir mu barkeel mu ne toog may na ma wérdu tijaan defal na ma ijaaza def na ma muqaddam ci tariqa bi mën naa may wérdu wi kon waaye def na ma xalifa cheikh na ahmad tijaani radiallahu taala anhu waaye jël na ismu laay la azam teg sama loxo mu ne ko yow lii la gars yi di sonnee moom la ñëpp di wër yow am jeex na moom li mooy li ma la waxoon sànq ne am na ñoom dañ leen a tëbal classe ndax seen may dañ ko judduwaale so maam nee na ma keroog bi nga xamante ni cheikh Mourtada cheikh Umar Mourtada cheikh Umar may na ko wird defal ko lim ko defal yëpp ci tarixa bi may ko lam ko may wax ko lam ko war a wax xamal ko lam ko war a xamal yëpp sama nee na keroog bi mu tëddee wala yëpp gis na leen kenn ku ci nekk ñëw nuyu ko ne ko alaaji Moodu ñoo ngi lay dalal ci keppaaru góor yàlla yi nee na un na un nee na ñii nit ñu ñuul ak ñu dul nit ñu ñuul mu ne ku ci am cër ca yàlla rek yàlla wan na ko keroog gis nga kon murtada bi moo ko jox wird defal ko lam ko war a defal tarixa nag ba mu demee makkatul mukarrama xam nga murtadaa du julbe mooy ahmadu cheikhu ahmadu cheikhu moom lu tuddee cheikh na ahmad tidiane murtada lamdu julbe lamdu julbe euh, cheikh marul fouti cheikh marul fouti cheikh mahamadul ghali cheikh mahamadul ghali cheikh na tijaani jeex na silsila baa ngoog maam alaaj ahmad baro nag moom waxoon naa la ci début waxtaan bi ne la cheikh biran Cissé moo ko may wér biran Cissé abdoulaye samb moo ngi foofu ci wetu valda bi ci tëngeej fa lañ ko denc abdoulaye samb cheikh ali ndongo cheikh ali ndongo jarbaat la woon Cheikh Omar moo ko moo ko moo may wérdu Abdoulaye Samb al Cheikh Ali Ndongo Cheikh Marul Fouti Cheikh ma Cheikh Marul Fouti Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh na Tijaani Cheikh na Tijaani Seydina Mouhamadin Seydina Mouhamad Jibril Jibril yàlla. fii tamit noonu la Mamalaaji Modou Mourtada Mourtada Lamdu Julbe mooy Ahmadou Cheikh mu ngoog Lamdu Julbe Cheikh Marul Fouti Cheikh Marul Fouti Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh Mouhamadul Ghali Cheikh na Tijaani Cheikh na Tijaani Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad Seydina Jibril Seydina Jibril yàlla silsila yaa ngoo ko nga delluwaat ca ginnaaw maam Mouhamadou Ndiéguène maam Cheikh Oumarul Fouti direct maam Mouhamadou Ndiéguène maam Atta direct maam Atta maam maam maam Mouhamadou Ndiéguène kon euh, alaaj Modou ngoog ak tarixa bi dafa juddaale ay mayam waaye sëtu Cheikh Omar doomu Cheikh Omar radiyallahu anhu moo ko ko tamponeel signeel ko ko léegi nag doomu Cheikh Omar boobu radiyallahu anhu bi mu demee Makkatul Mukarrama am nañ ay xibaar ne dafa des bari na ci góor yàlla yi ñoo xamante ni duñ demee euh, Makka wala Madina dañu ñaan yàlla daal daal fay des rek comme ni ko ni ma ko nettalee ci Cheikh Birane Cissé moo ngo ba mu jotee xibaar yooyu nag ci la alaaji Mouhamad Ndieguene nag daal di yeesal yeeslu ci baayam alxaaji ahmadu baro mhm. ci la yeeslu ci baayam alxaaji ahmad baro moo tax ci baayam la mujjee moo tax ba tey jii silsila bii nga xamante ni moom la baayam euh, ci la ko baayam yeesalee ci lay ci la ñuy foofu la moom kër ga moom la ñuy may wérd maam alxaaj sëñ muniru alxaaj muhammad Ndiéguène maam alxaaj ahmad baro maam Cheikh Birane Cissé Cheikh Abdoulaye Samb Cheikh Aliou Ndongo Cheikh El Hadj Omarul Fouti aha Cheikh Mouhamadul Ghali Seydina Cheikh radiyallahu anhu Seydina Cheikh Ahmed Tijani Seydina Mouhamadin Seydina Jibril yàlla silsila baa ngoog ndax Cheikh Umar day duggaat ci biir Mourtada moom day duggaat ci biir Cheikh Umar ndax Cheikh Umar moo ko joxoon moo ngoog euh, wàllu alañ mun di tarixa bi ngir mu jox ko ko kon lépp day delluwaat ci ci Cheikh Umar ci biir waxtaan wi suñ duggee ci beneen wàll gi di nga xam ni alaaji muhammad radiallahu anhu lañ ko indil mu jaar ci loxo Cheikh Omar Fouti moo ko moom te loolu Cheikh Omar moo koy firnde laat jaar firndelaat jaarelawaat ko ci benn doomam benn sëtam benn xalifaam benn njabootam bu ñuy wax Thierno Saïdou nuru mi nga xamante ni at mi Cheikh Omar demee ci la ñëw at mi Cheikh Omar demee ca xeeru moom ci la ñëw te loolu tamit histoire la lu lu gudd la tabaarakallaahu léeg-léeg jokkalante yooyu ci sët maam dafay am waaw kooku incha allah dinañ ci ñëwaat kon euh, mbokk yi alaaj Mouhamed Ndiéguène Ngok radiallahu taala anhu ak euh, euh, tabaarakallaahu njàngum alquraanam njàngum xam-xamam tarbiyaam tabaarakallaahu jël wér dama ngoog ijaazaama ngoog Euh, nekk na xalifa Cheikh na Ahmed Tijaani moo ci zahir ak baatin euh, moo ngoog doon na bàyyam ci lu wér moo euh, fa tabarakallahu kon loolu yëpp soo ko tënkee di nga xam ni lépp lu ci topp rek sant yàlla la ak xéewal la te lii ko jiitu mooy dëggal la nga xamante ni moom moo topp ci ginnaaw kon yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal bi jaahi sayyidina mawlana Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni ma leen ko waxee woon wëli yu sooy wax ci moom danga naan lan la ak kan la fi ne nii nag dafa mel ni wax nañ leen kan la mooy kuy baayam kuy yaayam kan mooy sëriñam kan moo ko jàngal fan la jàngee nan la jàngee moo ci ban bii ah ci ban atmosphère ban environnement la juddoo yooyu yëpp wax nañ leen ko wax nañ leen li nga xamante ne mu mu euh, aju ci ay doxam ci ay jëflanteemam tabaarakallaahu léegi nag ñu war nag ci beneen wàll gi wax nag euh, dundam a partir bi nga xamante ni nag baayam faatu na mu war a nag taxaw nag war a taxaw mission bi war a jokkalante ak euh, adduna bi ak mbokk yi war a transmettre li nga xamante ni mooy diine l'islam war a transmettre li nga xamante ni mooy tarixu tijaaniya war a transmettre njàngale yàlla njàngale yonent bi njàngale Cheikh na Ahmed Tijani kon incha allah waxtaan wii nga xamante ni moo ci topp ci la ñuy dugg ci beneen wàllu googu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu